ngir waaj am mbooloo yow nga gis mbooloo mi gis ne ñu ngi waajal di julli nekkul sax ay mbooloo euh, suñu façon cérémonie caaxaan yooyu nga xam ne dinañ nekk ci lépp naan dañuy defal ci ci cérémonie mi ci ci ci cant gi ci nàngam bi lañ nekk julli yi di faat ñuy dee non mooy ñii mu ngi gis gaa yi ngi waajal ñii naan gaaw leen jàpp te gis nañu waxtu yu yaatu na yow nga rocceeku dugg fële julli ñëw toog waaw gaa yi wax nga ne julli naa ba pare ak gaa nga xamante ñoom yonent bay saat salaam keroog li Seydina Imran ibn Husayn doon nettali radiyallahu anhu ne gaa yi anhuma biñ newee ci tukki boobu yonent saa salaam ñu julli ba pare yonent saa salaam tourné comme ni mu doon def bu jullee daal di tourné ci mbooloom comme ni ñu ko gisoon ci hadith bi jotaay bii ñu génn mu gis ñaari nit yoo xam ne ñoom dañoo ber fële mu xam ne ñee moom lam ñu solli yaa ma annaas julli wuñu ak nit ñi yonent saa salaam ne eh, eh, ma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana alastuma bi muslimayn ne leen yéen ñaar ñooñee tudd seen tur lan moo leen teree julli ak nit ñi wala du ngeen ay jullit ñu ne ko ah kay yeneen saa salaam dañoo julli ci suñu tànt yi laata ñuy ñëw mu ne leen bu ëllëgee bu ngeen julleetee ci seen tànt yi ngeen ñëw fekk julli mbooloo mi julli leen ak mbooloo bi mais ko lan loolu xoolal loolu mooy amul ñu naan julli bi après dañuy tere naafila ginnaaw gi ndax Seydina Abu Bakar waaje tàkkusaan la doon julli te julli euh, naafila après tàkkusaan dañ koy tere pourtant yonent saa salaam dane ko kan mooy may kii mbooloo loolu lépp di wane julli mbooloo quand même ki nga xam ne dafa ñëw moom kese war a julli yow may ko mbooloo ñu ndax gëneel gi ci nekk nga ñem julleek moom yàlla tere nga ñëw fekk nit ñi waajal mbooloo mi yow nga rocceeku fee julli ñëw toog naan waa man nag man julli naa ba pare quoi après bu gaa julli mu nekk ci téléphone am di cate wala yaa yow yow yow yow gaa feebar wala la di cateeg wala di wax téléphone après ca ginnaaw di tànqalaale ñuy julli fii waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw affaire boobu lu jënd nga quoi mais sa mais ñun vraiment ñun Iblis dañoo fobe waaw képp ku mel nii vraiment na nga waajal sa bopp waaw defar waatal ko na xam ne yii c'est des choses yoo xam ne yu grave lañ waaw kon lu kaale ma bunt bi mooy ngëneel gi nga xam ne nag moo nekk ci julli mbooloo waaw loolu ñu bañ koo sàggane waaw fois vingt la ci hadis bii nii waaw yow fois loo yiw nga julli mbooloo nga fois vingt la ci góoram li danga julli yow kese waaw te xaw ma lenn ci mbiru àddina lu nit ñi am mu jaral leen dara lu ñu leen ne bu ngeen ko defee ñu multiplier ko ñu ne maw mais nag garaawul quoi amul ça n'existe pas amul waaw te nag xanaa baa bi awlaa wa axraa nag li jëm ci suñu wàllu boroom nag ndax loolu moo ñuy jariñ suñu bàmmeel de buñ ñu suulee ci biir bàmmeel waaw looloo ñuy jariñ de waaw jëf dañ doon jëf fa lañ moom la ñuy fekk ci suñu bàmmeel lu ñu fa jëfuloon duñu ko fa fekk walla iyaazu billaah kon nag ginnaaw loolu euh, ñu taxawali tuuti ci côté bii ci vingt-sept bi euh, léegi ñu xool baxs bi ci al imaam al na xajar def ci lu gaaw waaw parce que imaamu Tirmidi xam nga sànq wax naa la bokk na ci ñu ko solo imaamu Tirmidi rahmatullah alayhim bi mu solowee xadiis bi danee xadiis bii nag ci ci ci ci ci ci jaami'u Tirmidhi mu ne wa fil baabi an Abdullah ibn Mas'ud mu ne hadiis mel ni ibn Abdullah ibn Mas'ud solo na ko wa Ubay ibn Ka'b ak Seydina Ubay ibn Ka'b wa Mu'aaz ibn Jabal Seydina Mu'aaz ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b ak Seydina Ubay euh, euh, wa wax nañ ko Abdallah ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'b Mu'aaz ibn Jabal wa Abu Sa'id ak Seydina Abu Sa'id wa Abi Hurayra wa Anas ibn Maalik mu ne ñii ñëpp solo nañ xadis yu mel nii mu ne xadisu Ibn Umar xadisun xasanun sahih mu ne xadisu Seydina Ibn Umar bi xadis la bu wér boo xam ne xasanun bu baax bu wér wa hakaza mu ne waaye naka nii mooy vingt-sept daraja rawaahu la ko solo ki nga xamante ne mooy Naafi' eh, mooy Naafi' an ibni Umar jële ko ci ibni Umar an nabi mu jële ko ci leen saa sa annahu qaala tafdulu salaatul jamii ala salaati rajul wahdahu bi sab'in wa ishriina daraja mu ne jullit mbooloo day ëpp gën jullit góor gi wala kenn moom kese ci vingt-sept daraja mu ne waaye wa ammatu man rawa an nabi ñi def ñépp ñi la tuddal ci saxaaba yooyu ñu ko jële ñi ci ëpp l'écrasante majorité ñu ko jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam nag saxaaba yooyu innama qaalu ñoom li ñu wax nag mooy xamsan wa ishrina ñoom vingt cinq la ñu wax fukk ñaar fukk ak juróom illa ibn umar ba mu des ibn umar fa innahu bi sab'in wa ishrina ba mu des abdallah ibn moom dana vingt sept fukk ñaar fukk ak juróom ñaar loolu la wax léegi imaamul xaafid na xajar loolu lay wax muy léegi nag muy leeral waxu imaamu Tirmidhi boobu du dugg ci mu mu ne qultu nee naa lam yaxtalif alayhi fii daalik mu ne Ibnu Umar mi mu ne moom moo ne vingt-sept ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne wutewuñ ci moom lam yuxtalif lam yuxtalaf alayhi fii daalika illaa maa waqa inda Ibn Raza ñi ko jële ci Ibnu Umar ñoom Naafi ñoom ñeneen ñoom Ubaydillah ak yooyu amul kenn ku ci eh, jaar ci Naafi mu ñëw ci Ibnu Umar amul kenn ku ci wute ci vingt-sept yi illaa lu dul maa waqa inda Abdurrazzaq ba mu des li nga xam ne moom mooro Abdurrazzaq as-San'aani soloo ko an Abdillah al-Umari mais Abdullah al-Umari euh, moom an Naafi' jëlu ko ci euh, Naafi' fa qaala mu ne fii boobu nag mu wax xamsun wa ishruun comme ñeneen yi comme yeneen saxaaba yi vingt cinq mu ne waaye laakin waaye al-Umari al-Umari mii da'if bokkul ak Abu Usmaan de ñu doon wax de Ubaydillah non kii keneen la moom euh, ñoom ñëpp surtout Seydina Omar lañ mais bokkul ak kii de kële Abu Usman mi ngi gisoon sànq bokkul ci beneen riwaaya imam Muslim bi no kooku siqatun sab sabt al al alors que dañ koy al Umar yi mais bokkul ak kii kii moom da'if la ah, mu ne moom moom moom moo ci wax vingt cinq wuuteeg ñi nga xam ne ñoo ko ñu dëgër ñi jële ci ibn Abdallah ibn Umar jaar ci Naafi' ne vingt sept mu ne wa waqa inda abi awaana mu ni na tamit ci abu awaana fii mustaxrajihi ci mustaxrajam bi min tariq abi usaama doo jaar ci yoonu abu usaama an ubaydillah ibn umar boobu mu jaar ci ubaydillah ibn umar mi nga xam ne moom lañ waxoon sànq imam muslim jële ko ci moom nga xam ne mu dëgër abu usman an nafi'in jële ko ci nafi' bi annahu qaala fiihi bi xamsin wa ishrina boobu nag moom vingt cinq la wax kon nga ne ah kii kat dëgër na mu ne wa hiya shadda waaye loolu dafa beru parce que même bu dee moom dëgër nañu Ah, ah, ah, Ubaydillah dëgër na te gis nañ hadis bi imam Muslim moom indi boo xam ne ci moom la jaar te waxul euh, vingt cinq voilà vingt sept la wax jële ko ci Naafi bu dee nag euh, yoon bi jaar ci musnadu euh, mustaxraju Abu Awaana loolu jaar ci Ubaydillah mu jële ko ci Naafi moom mu ne vingt cinq mu ne loolu wa hiya shadda mooy ku wóor mooy nettali loo xam ne dafa wuteeg ñi ko ñeneen ñu wóor ñi waaw kay loolu la quoi léegi moo tax muxaalifatun dafa wuteeg li li riwaayati al-huffaaz min ashaabi Ubaydillah waaw loolu dafa wuteeg ñeneen ñi nga xam ne ñu dëgër ñi nga xam ne ci Ubaydillah ci boppam ñu ko jëlee ci moom parce que Imaam Muslim sànq wax nañ la Ubaydillah ci boppam jëlee ko moom mu jëlee ci Naafi mu jëlee ci Ibn Umar mu jëlee ci Nabi sallallahu alayhi wasallam 27 la wax. kon ñi gën a dëgër kon bële daa am charge même bu dee ne kon ki ko jëlee ci Ubaydillah foofu la problème bi am même bu dee wóor na voilà kon loolu lay wax. mu ne wa in kaana raawiha siqa même bu dee ñi solo lii ci siqa eh, ki solo lii ci Ubaydillah ku wóor la waaye ñeneen ñii nga xam ne ñoo ko jële ci Ubaydillah Abu Usman rahmatullah alayhi ñoom dañoo al-Umari dañoo wuuteen moom mu ne ma amma wa waqa inda Muslim min riwayat ad-Dahhak mu ne kanta ibn Usman an Nafi' bi lafz bid'in wa ishrina fa laysat mughayiran li riwayat al-huffaz li sidq al-bid'i ala sab'a mu ne kanta la rot ci imaamu muslim ci riwaaya ad-Dahhaak ibn Usmaan jëli ko ci Naafi' ci kàddu moom mu ne bid'an wa ishrin mooy bid'an xam nga bid'an entre trois jëm dix la mu ne loolu wutewul ak vingt-sept yi parce que euh, bid'an euh, wa ishrin mooy vingt léegi nga jël trois jëm trente vingt-trois jëm trente loolu mu ne wutewul ak yi parce que dëggu na ci biir voilà <laughs> dëggu day dëgg ci leneen ci saba lu muy vingt-sept waaw <laughs> waaw kon mu ne wa amma ghayru ibn Umar lii mooy ibn Umar kon Abdallah ibn Umar la lu bëgg wax dëgg la am nañu ko solo vingt-cinq comme ñeneen ñi mais loolu shaaz euh, la riwaayatun shaaz la benn bi al-Umar yi beneen bu da'if bi Abdullah moo ko soloo mais moom dafa wéradi sauf que Ubaydillah moom itam solo na ko mais sauf que ki ko jële ci moom wóor na waaye dafa wuteeg ñi ko gën a dëgër ko ci Ubaydillah al-Umari radiyallahu ta'ala anil jami' léegi léegi nag mu ñëw nag ne la wa amma ghayru ibn Umar mooy li imaam ibn euh, at-Tirmidhi wax ne kanta ñi nga xam ne keneen ku dul ibn Umar fa sahha wér na an Abi Sa'id wa Abi Hurayra sax na ci wér na ci Abu Sa'id te lool imaam al-Bukhari mu ngi ko indi après même bu dee ne hadis boobu dëgg la hadis ibn Umar bi càllale boobu jaar ci Naafi Malik an Naafi an Ibn Umar muy silsilatu zahabiyya càllale bi nga xam ne moom la imaamul Buxaari yi ne mu gën a wér ci kaw suuf euh, boobu euh, boo ko tegee ci kanamu hadiisu bi ci imaam Abu Buxaari yi teg automatiquement mu jële ko ci euh, Abdallah ibn Yusuf ah at-Tinnisi mooy même mi ah même bi même bi Abdallah ibn Yusuf mais boobu mu jële ko ci al-Lays kooku mook imaam Maalik mën nañ ne ma ci gàttal man nañ ne ñoo mën nañu égo parce que mooy moom la imaamul xaritu imaam Maalik la woon ne woon Médina après mu toxu dem Misr moom la <coughs> moom la imaamul Shafi'i nga xam ne taalibe imaam Maalik la woon bi mu jógee Irak eh, jógee eh, wër bi imaam Maalik génne àddina après mu dem Irak dem Misr bi mu gisee mbind fekk fa al parce que al moo njëkk a gaañu sax imaam Maalik Euh, ba ko fekkee gis ay mbindam taalibeem yi imaamu Shaafi'i dana ne mais al-Layth afqahu min Maalik mais al-Layth moom moo gën a dégg fiqh sama sëriñ bi Maalik le walaakinna al-hazza ma'a Maalik sauf la ko borom bi jox waaw <laughs> kon al-Layth mën nañ ne mook imaamu Maalik man nañ leen ne ñoom ñoom na lañu Abdallah ibn Yusuf bële moo ko jële ci Maalik bi mu jël ko al-Layth waaye mu ne haddathana ibn al gis nañ ko yàgg nañ ko gis Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had moom mii nekkoon seen sëriñ euh, euh, ku dëgër la waaw moom ibn al-Had rahmatullahi euh, waaye dese naa nekk ki nga xam ne boo ko tegee ci <laughs> Euh, côté naafia mooy naafia du moo gën a kawe quoi waaw waaw siqa la dëgg la waaye am na ci ñoo xam ne ne moom les fois da doon jële ci ku ku nekk quoi comme li imam euh, ad yi wax jële ko ci Yahya ibn Ma'in mu ne kaana yarwi an kulli ahad <laughs> waaw waaye ku dëgër la waaw waaw léegi euh, nekk koo xamante ne nii ci a'immatul ilmi la bokkoon Euh, imam Ibn Ma'in rahmatullah alayhi tamit bon imam Az-Zahabi nee na malgré wax noonu dëgëral na ko waaw kon euh, euh, kon loolu lu te ci tabi'in yi yu moom ku ku baax la woon ku dëgër loon waaye kële moo gën a dëgër léegi an Abdullah ibn Xabbaab mu jël ko Abdullah ibn Xabbaab al-Ansaari an-Najjaari rahmatullah alayhi moom thiqa la al imam al-Haafiz ibn Hajar wax rahmatullahi alayhi eh, waaw moom eh, ibn Adi ne saduqun la ba'sa bihi waaw ibn Adi gis ne sànk wax lu doo waxoon ci <laughs> At-Tinnisi moom naa tàmm loolu saduqun dëgër la ba'sa bihi c'est pas grave <laughs> waaw waaye mooy liñ la bëgg a wax mooy càllale bi léegi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul salatul jama'a tafdulu salatal fajr bi xamsin wa ishrina daraja mu ne yeneen saa saa nee na jullit mbooloo day gëne jullit kenn ci vingt cinq daraja ñaar fukk ak juróom daraja loolu lañ la bëgg a wax ne hadis boobu la ci imaam al Bukhari yi daal di teg moom la naan eh, eh, sa wir na ci ibn Abu Sa'id waaw même bu dee ne boo tegee càllale ma dëgg la imaamul yi indi na ñaar yëpp waaye bi gën a dëgër mooy bi njëkk teg kanam muy Naafi' rahmatullah alayhi ñoom Malik an Nafi' an Ibn Umar muy ab silsila az-zahabiyya radiyallahu ta'ala anil jami' loolu nag tegtul na hadith Abu Sa'id bi daa am problème non hadith Sayyidina Abu Sa'id bi wér na parce que yeneen hadith yi yeneen saxaaba yi ñëw te imam euh, don Sayyidina Ibn Umar nekk ci Sahihayni wax vingt cinq loolu ak ñoom Sayyidina yeneen hadith yi dinañ continuer fii mu ne kon imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne léegi mu ne kon euh, wér na wa euh, wa amma ghayru Ibn Umar waaw kanta keneen ku dul ibnu Umar mu ne kanta moom ku dul ibnu Umar kon fa sax xawir naa Abi Sa'id wax nañ la càllale bi sànq radiyallahu ta'ala anhu wa abi boobu nag hadisu sayyidina ibnu boobu al imam Abu Dawud yi daal na koy solo imam Ahmad al imam Ibnu Maaja bon nañ bàyyi lii après ngir gaaw léegi dootuñ waxat yi nañ topp rek li imam al-Hafiz wax rahmatullah alayhi kon mu ne Eh, kon kanta kon kudul kon saxa wér na an abi sa'id wér na ci abu sa'id wa abi hurayrata kama fii hada ba bab comme ne ci buntu bi mooy fii nii ci bunt bi imam al bukhari ginnaaw bi mu ne hadith sayna abu sa'id biñ la wax si hadith sayna abu hurayra la indi sauf que boobu dane xamsan wa ishrina di'fan voilà di'fan da ko gën a ci xamsan juróom wa ishrina ak ñaar fukk di'fan mi nga xam ne mooy ay pàcc waaye loolu dinañ ci ñëw dinañ continuer li imaam al-Hafiz di wax euh, loolu moo tax ñenn ñi ne bon ak daraja bokkul waaw <laughs> waaw bu dee bu dee daraja vingt-sept la bu dee di'f mën nañ ne waaw vingt-cinq yi voilà ak juz'u yi waaye loolu dinañ ci ñëw insha allah léegi nañ continuer kon mu ne kon wér na kon mi nga xamante ne nii waaw loolu lañ ko waxe noonu waaw <laughs> ah muy al imaamu euh, beneen euh, waaw fu ma yemoon <laughs> ci ibnu Hajar liñ doon wax voilà kon mu ne wér na kon ci ki nga xamante ne Seydina ibnu Mas'ud euh, euh, ah, euh, waaw wa amma ghayru ibnu Umar fa sahha an Abi Sa'id wa Abi Hurayra kama fi hadha al-bab wa an ibni Mas'ud te wér na tamit jóge ci ibnu Mas'ud inda Ahmad wa ibnu Khuzaymah boobu ca imam Ahmad ak imam ibnu Hmm? rahmatullah alayhima waan ab waan Ubay ibn Ka'b wér na tamit Seydina Ubay ñii la imaamu Tirmidi tuddoon ci Seydina Ubay ibn Ka'b inda Ibn Maaja wal Haakim ca eh, Sunan Ibn Maaja ak al imaam al Haakim mu ne waan Aïsa wér na tamit jóge ci Sayyidatu Aïsa wa Anas ak Sayyidatu Seydina Anas eh, xaadimu Rasuulillah alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu anhumaa an inda Siraaj ci nekk ci as-Siraaj rahmatullah alayhi jëkkëram ba wa warada mu ne te rot na aydan min tariq yii la la ne yii yëpp wér na saxaaba yi wér na ci ñoom ne vingt-cinq muy kan Seydina Abu Saïd al-Khudri Seydina Abdallah Ibn Mas'ud Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Seydina Ubay ibn Ka'b waaye Seydina Sayyidatu Aïsha ak Seydina Anas mu ne waaye warada min tariqin waaye nag rot na ci ay yoon min turuqin <coughs> yoo xamante ne nii min turuqin da'ifa ci yoon yoo xam ne nag wérul an Mu'aaz mooy hadiis Seydina Mu'aaz bi wérul waaw mais rot na ci pour wax la euh, lii yëpp c'est booy def étude tamit nii la voilà mu ne wér na ci euh, euh, yoon yoo xam ne nag wérul jóge ci Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa Suhayb ak Seydina Suhayb ibn Sinan <laughs> Seydina Suhayb ibn Sinan <laughs> ne moom itam daal dinay wér ci moom wa Abdallah ibn Zayd ak Abdallah ibn Zayd wa Zayd ibn Thabit ak Seydina Zayd wa kulluha inda Tabarani mu ne yéen nag mu nga ci imam Tabarani yi nee na la wéruñu wa ah. voilà seen càll la wéruñu eh, ñoom tamit indi nañ yu mel ni mu ne yooyu yëpp ci imam Tabarani mu ne wattafaqa al-jami' ala xamsin wa ishrina siwa Ubay mu ne ñii nii ma la fi tuddal sahaaba yi ñoom ñëpp dëppoo nañ seeni riwaaya que li nga xam ne moom la dane mu ngi eh, dañoo dëppoo ci vingt cinq ñaar fukk ak juróom ba mu des riwaaya Seydina Ubay ibn Ka'b fa qaala foofu li mu mooy foofu daa am si kisaat ne arba'an bon wala mu ne wa siwaar wa siwaar riwaayatin boo xam ne bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah inda Ahmad nekk imaamu Ahmad rahmatullah alayhi qaala fiihaa foofu dafa wa ishrin boobu mu wax comme li Ibn Umar ne sab'an wa ishrin mooy di sab'in wa ishrin wa sab'un wa ishrun daraja mooy vingt-sept daraja wa fi isnadiha mu ne waaye ci sanadam Sharik al-Qadi muy Sharik mu nga fa nekk di juge bi mu ne te moom euh, wa fi hifzi daf nekk na ci ak mokkalam ak faiblesse mu ne wa fi riwayatin li Abi Awaana mu ne ñëw na ci riwaaya boo xam ne al imam Abu Awaana moom mooy ki nga xam ne moo ko solo foofee moom li nga xam ne ci sayna Abu Hurayra ne ne bid'an wa ishrina bid'an wa ishrin mu ne loolu bid'an mooy li ñu waxoon trois jëm dix waaw ñii ne trois jëm neuf mooy vingt trois jëm vingt neuf ñii wala trente mu ne walay sat mughayira aydan lii tam wutewul ak yële li sidqil bid'a ala al xams ndax bu boobaa yi yi eh, gën a bari ci riwaaya imaam Abu Hurayra yi ndax bid'a mën na dugg ci cinq ji muy vingt cinq mu ne fa ci riwayat bu ko defee nag riwaay yëpp kulluha ñoom ñëpp dellu ilal xamsi dellu ci kon vingt cinq wasame ak vingt sept illa is la asara is la asara li shakk ndax sëy naa ubay dëgg la am na am da ne bon wax na la ko sànq ne arbaun aw xams vingt quatre wala vingt cinq mu ne loolu euh, jeexitalu kon cinq bi euh, quatre bi amu ci sikki sàkk bi amu ci mu ne waxtu li fa fiiha léegi nag boroom xam-xam yu kon li am mooy li dëgër la la bëgg wax ne yi nga xam ne daal wér nañu ci riwaayaat yi mooy am na boo xam ne vingt cinq te mooy li bari ci saxaaba yi li ëpp comme li imaamu Tirmidi wax imaam al leeral ko nii eh, ak ñi nga xamante ne nii yooyu nag ñoo ne vingt sept muy bu Seydina Abu Ibnu Umar bii waaw muy riwaaya Ibnu Umar bii waaw kay bu nga xamante ne nii Seydina Abu Hurayra bi nekk Seydina Imaam Ahmad moom ne sabon wa ishrun ci la ca sanad ba Sharik moo fa nekk al-Qaadi te ci mokkalam daa am euh, lu fa def waaw léegi nag kon ñaar yi wa des vingt cinq ak vingt sept waaw vingt sept bi moom la riwaayat yi wér jóge ci Ibnu a aljabalu aljibaalul xuffaaz daal di ko ci jële ci ñoom sauf que xadiis yeneen saxaaba yi ñoom li ëpp ci ñoom te mooy li sii non boo ci génnee Ibnu Umar mooy vingt cinq léegi nag mu ne euh, léegi nag waxtulifa fi ayihima arjah boroom xam-xam yi nag wuute kon nag après yi waa ana ban moo ci gën a dëgër est-ce que vingt sept bi moo gën a dëgër wala vingt cinq waaw am ñenn ñu ne no vingt sept bi moo gën wa la am ñu ne riwaayatu sab'a mooy vingt sept moo moo moo gën a moo gën moo moo moo no waaw lu tax ñu ne li kasrati ruwaatiha mais ñi dax ñi ëpp ci saxaaba yi ñi ko solo jële ko ci leen saa sam vingt sept lañ wax du wax nga ñoom comme li imaam ibn at-Tirmidhi wax rahmatullah alayhi wax ah am ñeneen ñu ne non kon loolu benn façon la boo xamante ne nii am ñoo xam ne dañu nootale noonu ne bon vingt bi moo moo moo gën a noot waaye parce que saxaaba yi ëpp ruwaat yi ëpp noonu lañ ko soloowe waaw vingt-sept lañu ko jële lañu ko soloowe ci yeneen tibaar yi saa saam kon nag loolu moo gën a moo gën a dëgër vingt cinq waay vingt cinq kenn ko indi muy Seydina Ibnu Umar radiyallahu ta'ala vingt sept boobu moo ko indi si dëgg la Ibnu Umar indi na ko ci inda waaye imaam Ibnu Umar si Abu Hurayra ci boppam ci boppam moom eh, gis nañ que vingt cinq bi solo na ko ak ñeneen ak ñeneen ñoom yeneen saxaaba yi la wax kon daal gaa yi ne bon kon daal affaire bi lenn la quoi alhamdulilah li gën a dëgër mooy vingt sept vingt cinq loolu benn façon la am ñeneen ñoo ne am ñeneen ñu wax lu contraire am ñu ne euh, hein am ñu ne non attention li gën a dëgër mooy vingt sept bi ah non mooy vingt cinq mooy vingt sept bi waaw vingt sept bi moo gën a dëgër waaw moo gën a dëgër ndax lan dafa yokk ziyaadatu min adlin hafiz ak yokk la dëgg la sahaaba yee nañ vingt cinq vingt cinq mais ibnu Umar liñ jëlee dafa leer ne lii moom yenn saa salaam ko wax parce que a même Maalik an Naafi' loolu mooy a silsilatu dhahabiyya say loolu mooy ni a dëgër càllale boo mën a gis ci kaw suuf bii wa ci gën a dëgër kama qaala al-hafiz al-Bukhari mais loolu ba Euh, yeneen càllale yi am na càllale yoo xam ne juruñu koo féete suuf tamit <laughs> voilà <laughs> waaw parce que imaamu Maalik jële ci az mu jële ci euh, euh, kii kii sayyidu taabi'iin Ibnul Musayyib mu jële ci Abu Hurayra loolu ginu la féete suuf tamit li nga xam ne mooy riwaayu bi ah <laughs> <laughs> loolu tamit il faut ak yeneen ak yeneen ah voilà loolu bu ñu waxantee dëgg rek imaamu Maalik jële ci sëriñam az-Zuhri mu jële ci euh, euh, euh, Sa'id ibn al-Musayyib mu jële ci Sayyid ibn Umar loolu bale gina ko gina mooy fort ah. voilà <laughs> voilà kon loolu lu amaam solo la léegi kon am nga gis kon ñenn ñi ne lii ziyaadatu siqa lañ la bëgg a wax moom lañ koy woowe ci yeneen mooy ku wóor dafa dolli loo xam ne ñi wóor wax nañ nee moom mu dolli wóor na ku dëgër indi loo xam ne da koo yokk ci li ñeneen ñi wax loolu day wane ne loolu te mën nañ leen a boole ci wax yooyu kon loolu daal kon sabon bi bu bi ne euh, sabon wa ishrine moo gën a dëgër voilà kon loolu léegi nag lu am am solo la euh, loolu kon ngay kon euh, ci kaw loolu la la la imaamul xaafis bëgg a wax mooy boroom xam-xam yi dañ cee wute ñenn ñi lee lañ nootal vingt cinq ñenn ñi nootal vingt sept voilà mu ne loolu bu mu génnee ci loolu mu ne wa waqaa al ixtilaafu fi mawdin aaxar ginnaaw wute gi am na geneen wute goo xam ne am na ci beneen bërëb ci xadiis bi min al xadiis wa huwa al mumayyiz al mu wa huwa mumayyizul adad al mazkuur waaw mooy mais vingt cinq lan la mooy ci lan la vingt cinq wala vingt sept daraja wala vingt sept euh, euh, juzu wala vingt sept comme ni nga ko waxoon ay pàcc wala vingt sept li nga xamante ne mooy bi'f ay fulani wala lu mel ni mu ne loolu it beneen wuute la boo xam ne bu xew la ci xadiis bi Allahu akbar waaw mu ne fa fi riwaayaati kulliha at-ta'biir bi qawlihi daraja aw hudifa al-mumayyiz mu ne riwaayaat yi nga xam ne yow yëpp dañoo ñëw di wane ne daraja wala ñu effacé ne rek bi xamsan bi xamsin wala sab'in wa ishrin saa ñu teg ci daraja wala xamsin wa ishrin teguñ ci daraja teguñ ci dara bu buñ ci tegee ne daraja waaye am na tamit boo xam ne du daraja ah. léegi illaa tariq léegi loolu la lay wax mu ne illaa turuqun turuq hadith abi hurayra ba mu def yoon yi nga xam ne nag ñoo jaar sayna abu hurayra mu ne fa fii ba'diha moom lañ la doon wax hadith bi topp ci hadith bii ñu nekk xadis bi topp ci xadis bii ñu nekk waxoon nañ la xadis boobu bu Seydina Abu Hurayra bi boobu moom am na ñett yëpp am na daraja am na juz am na di'af voilà moo tax ne la ba mu yoon yi daa ñëw di wax daraja sauf xadis yoon yi nga xam ne ñoo ñëw jaar ki nga xam ne mooy Seydina wa Mawlaana Abu Hurayra ci yi nag fa fii wa ishrina vingt cinq ci bi'f fuladi wa fi ba'diha ci yenn yi juz'an mooy pàcc wa fi ba'diha ci yenn yi ah daraja muy daraja kon lii mu ne kon affaire baa ngi nii waaw léegi nag euh, euh, euh, <laughs> mu ne wa fi ba'diha ci yenn yi sax ñëw na sola di juz'an ne xamsan wa ishrina sola mooy julli waaw lu toll ni Euh, euh, vingt cinq julli lay kemoo julli kenn julliñ mbooloo ëpp na ko vingt cinq julli voilà loolu la la mu ne wa waqa hada al fi ba'd turuq hadith Anas mu ne bii nag ne salaa mooy al mumayyal xamsan wa ishrina la salaa mu ne lool non seulement ñëw na ki ki nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra comme niñ la ko waxe nii waaye ñëw na ci yenn yoonu hadith Seydina Anas ibn Malik léegi nag mu ne wa zahiru moom lañ la doon wax sànq ne li feeñ anna zalika min tasarrufi ruwaat imaam al-Hafiz ne man li feeñ mooy lii daamel ni mooy ruwaat yi ñi nga xam ne ñoo soloo mbir mi ñoom ñoo ci doon suppandikoo waaw ñenn ñi di wax daraja ñenn ñi wax juz'an ñenn ñi wax ñeen ñenn ñi ne salaat